di suuratu yonente yàlla daawuud alayhi salaatu wassalaam baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun illaa ibliisa stakbara wa kaana min alkaafiriin ci laaya yi lañu yemoon muy fi boroom bi tabaaraka wa tacaala binde doomu aadama bi yëgal ko malaaka yi ne leen maa ngi dinaa sob dinaa bind koo xamante ne nii mooy mbindeef la boo xam ne ci ban laa koy binde bu ma ko bindee nag na ngeen ko ba ba matal ko nag ba ëf ci moom sama ruux na ngeen rot yéen ñépp sujootal ko malaaka yi sujoot ba mu des waajañe naan ibliis moom mu daldi rëy rëylu wa kaanata dafa bokkoon minal kaafiriina ci yéeféer yi léegi nag iblis lii moo tax ñenn ñi naan nag iblis mi ne iblis moo tax lenn boroom xam-xam yi naan iblis ci malaaka yi la bokkoonam malaaka la woon même bu dee ne li gën a dëgër mooy ne iblis nekkul malaaka dafa newoon ci ñoom nag comme rek ni ñuy boolee ñépp comme ni nga xamante ne nii moo tax suñu boroom bi muy wax neewul bi ma waxee malaaka yi ak waaja ñu naan iblis iblis ci jinne yi la bokk waaye moo tax jinne xam nga jinne mooy loo xam ne dafa nëbbu moo tax ñu naan am ñenn ñu naan ta alxuraan sax da koy naan naan gaa yi wala qad alimatil jinnatu nga xamante ni mooy malaaka yi xam nañ waaye jinne yi tamit xam nañ ko ne ñoom am dañ leen di teewal mooy ne jinne mooy lépp loo xam ne dafa nëbbu loolu moo tax liir bi nekk ci biiru ndeyam ñu koy woowe janiin ajjana ñu koy woowe aljanna ndax day day day nekk day day am lu ko wër kenn du ko gis foofu fa la mbir yooyu jóge moo tax ñu naan jannal laylu bu gundi gi daal di lëndëmee këris nga xam ne li ci biir kenn du ko gis léegi nag iblis loolu moo tax li ñenn ñi naan malaaka la woon waaye li gën a dëgër mooy ne iblis nekkuloon malaaka moom moom nekkuloon malaaka waaye comme li ñuy waxe rek bu neelee les nga xam ne mooy bu gouvernement bi naan droit yii nii képp koo xamante ne nii am nga ci droit ci lii les français am nañ droit te ñépp xam nañ ne du français yi rek ñi nga xam ne sax du ñuy français waaye ami kayit nekk France fii ñoom yenn yi yi am droit ñoom dañ ciy am droit même bu dee ne président bi buy wax danaan lee français dugalaale leen te ñoom xam nañ ne bokkuñu ci ñoom du ñuy français waaye teewul ñu bokk ci looloo léeg kon nag mbir mi comme looloo la rek la kon Iblis nag dañ ne ko waaye yaa suñu borom ne ko. mi bañee sujjóot mu ko yaa iblis yee yow iblisu yaa iblisu yee yow iblis maa manaaka an lan moo la tere ana lan moo la tere an tasjuda nga ba nga sujjóot moom def ni malaaka yi def li maa xalaqtu li yaday bi yaday lan moo teree nga sujootal li nga xamante ne nii mooy maa ko bind man sama boroom ci sama loxo mooy ci sama ñaari loxo mooy gis nga boroom bi yitte gu rëy gi nga xam ne moom la def doomu aadama nga xam ne nee na man doomu aadama maa ko bind ci sama loxo ba pare ëf ci moom samay ñaari loxo ba pare ëf ci moom sama ruux loolu yëpp bokk ci teraanga yiñ doon wax ci jotaay bee weesu mu ne ko lan moo tax nga bañ a sujootal gi nga xam ne man xalaqtu maa ko bind li maa xalaqtu ñeel li nga xam ne maa ko bind bi la bi yadayee ci sama yaari loxo astakbarta loolu nag waxoon nañu ne bu kenn foog ne borom bi daa yor ñaari loxo comme man ni ma yore ñaari loxo yooyu wala ñu naan sii am na ñaari loxo waaye xamuñu nan la mel déedéet loolu du wax ji déedéet boroom bi amul ñaari loxo yoo xamante ni moom ñun li ñu xame wala oh, loxo mooy ay melo la ci moom waa loolu ay sifaat la ay melo la loolu la loolu jara xam la ci wàllu tawxiid ndax am kunta wala boog yow iblis dangaa bokk minal naa mooy ci ñi nga xam ne dañoo kawe kawe kawe ba ñoom ñoom sujóot gi moom moom moom moom ñoom wu leen lii malaaka kii boo gisee mu mufassiruna yi ñu bari dañ naan astakbarta mooy ndax da ngay rëy rëylu am kunta wala boog da ngaa bokk minal aaliina ci ñiy rëy rëylu loolu la ñu bari ci mufassiruuna yi rahmatullah alayhim di wax waaye mu am ci boroom ñi nga xamante ne boroom xam-xamu tafsir yoo xam ne tamit ay boroom xam-xamu tafsir ak boroom xam yoo xamante ne nii nga xamante ne ay boroomi xam-xam terrain lañu ñoom dañu ne non non non aliina ah, fii tekkiwul yool de aliina ah, yi ay malaaka lañu mooy ne en fait alquran bi mu bi suñu boroom di digle naan wa iz qaala rabbuka lil yi bi muy wax malaaka yooyu ba bara na leen man damay bind daa am bindeef mu may bind ci kaw suuf bind ko ci li nga xamante ne ci ban laa koy bindee bu ma paree wax li mu wax yépp ne bu ngeen paree man bu ma ci noppee faqa'u lahu saajidiin na ngeen rot yéen ñépp sujjóotal ko ñu ne ñooñu du malaaka yépp yépp yépp am na malaaka yoo xam ne concerné wu leen ñooñu lañ naan al-aaluuna min al-malaa'ika mooy ñi nga xam ne ñoo gën a kawe ci malaaka yi ñooñu noonu mooy al-malaa'ikatul muqarrabuun ñi nga xam ne malaaka yi nga xam ne ñoom la borom bi gën a jege ñal xam nga malaaka yépp a jege seen borom waaye dafa am ñoo xam ne ñoom lañ naan al malaikatul muqarrabun ñi nga xam ne ñoo gën a jege borom bi tabaraka wa taala ku mel ni ruux boobu ruux boobu ñuy wax noonu naan ar euh, euh, keroog yawmal qiyam malaaka yi day taxaw ak moom la ñuy wax tamit ci laylatul qadri ruux moomu di ñëw ne malaaka yi dañuy ñëw tanazzalul malaikatu war ruuxu ruux moomu mooy seen chef xam nga waxoon nañ la ne am nañu ne mooy sayyidina Jibril te loolu ñëpp loolu la ñuy wax am ñu ne mukk kooku du Seydina Jibril ruux moomu mooy malaaka mooy chefu malaaka yépp moo ci gën a jege borom bi te à vrai dire sax borom bi tabaaraka wa taala buy wax ak malaaka yi ruux moomu lay waxal moom moo ko leen koy jottali loolu am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu ne radiyallahu anhum loolu la taaluuna yi ay malaaka lañ façon malaaka lañ ñoo xam ne ay ay kii lañ nag mooy ñii borom bi boolewu leen ba mu naan sujootal leen maam aadama ñoom boolewu leen ci ñim doon wax mooy yeneen malaaka yi yeneen façon malaaka mooy yeneen malaaka yi nga xam ne ñoo gën a ñooñu la doon waxal ne yéen bu ma leen kiiwee nag ba kii na ngeen rox yéen ñépp bind ko na ngeen ko mu ne ñooñu la moo tax Iblis bi mu bañee nag ne moom sujootul suñu borom nag di ko laaj daan ko waaw waa Iblis yaa Iblisu yaa yow Iblis maa mën a akaran moo la tere. mun tas ju da nga daal di sujuutal li maa xalaqtu li nga xam ne maa ko bind bi ya yadayya ci sama ñaari loxo astakbarta waaye da ngay rëy rëylu mooy da ngay ngand ngandlu bu jàpp n ah non non koo xam ne. fan yi nga ko bind ko waa ci suuf ci ban tamit non est ce la am kunta wala da ngaa bokk minal aalim te loolu boo seetloo wax ji sax loolu la ndax astakbarta mooy ndax da ngay rëy-rëylu wala da ngaa bokk minal aalim ñu firiwaat ko rëy-rëylu loolu ñaar yooyu bokkuñu la ñuy fekk mënuñoo bokk la ñuy tekki loolu moom boo ko gisee nii xam ne loolu mënuñoo bokk la ñuy tekki wala boog nga ne ñiy kawe kawelu ndax kawe kawelu ci doomu aadama bu koy def kooku nekk lu dul kese loolu benn affaire la ñoom ñu ne loolu benn affaire la buy wane ne mbir mi tekkiwul mu ko que ne yow am kunta minal aalin am wala bokk kunta yow Iblis da ngaa bokkoon da ngaa bokk minal aalin loolu waxu ko ndax dangaa bokk ci ñi ñi kawe ñi non ñi kawe kawelu ñi réeréelu non ndax wax na ko est ce que yow da ngay réeréelu ba pare mooy am kunta wala bokk da ngaa bokk mooy ñaara fi nekk soit mooy yow da ngaa réeréelu bañ li ma digal. mooy ki ma la ne sujjóotal moom nga bañ a def parce que moom li mu doon muy Seydina Adam nii alayhi salaam wala boog nga bokk ci façon malaaka yi nga xam ne man borom bi bi ma leen di diggal naan leen sujjóotal ñoom boolewu leen ci ñoom taxuñ may wax parce que ñoom leneen leneen lañ tal ñoom ñoom waxuma leen lii joxuma leen diggal loolu loolu est-ce que dangaa bokk ci aaluuna yooyu malaaka yooyu nag boroom xam-xam yooyu radiyallahu anhum ne ñooñu lay wax moo tax ay façon malaaka lañ xam nga alxuraan façon malaaka yu ne lay xam ne sax ñi awa nazi'ati du gisoon nañ nay malaaka lañ ñi nga xam ne wal mursalaati du gisoon nañu ay malaaka lañ ainsi de suite mooy yu mel noonu yu bari la ne lii aaliwu na yii nag mooy gaa yooyu lay wax malaaka yooyu nga xam ne ñoo gën a kawe ci malaaka yi al malaaykatul na nga xam ne ñoom boolewuñ leen woon ci liste bi ñii sujjóot ñooñu la suñu borom ne waa Iblis da bokk ci ñooñu waaye Iblis xam ngeen ne dëkk ci waaye ñi ñi ëpp ci boo demee ci téere tafsir yi ñoom li ma njëkk a wax lañ koy tekkee que ne ndax yow da ngaa bokk astakbarta ndax da ngay rëy rëy yow Iblis am kunta bokk wala da ngaa bokk minal na ci ñi nga xam ne yow leen daal da ngeen a kawe ba jombal sa bopp voilà ba jombal sa bopp li nga xamante ne nii mooy sujjóot ah Iblis yow lo yow mbir mi loolu la iblis loolu la da ngay rëy rëylu wala boo tax boo demee ñenn ñi dañ naan mooy mutakabbiruna waaw léegi looloo tax xam nga loolu mooy li ma la wax sànq que ne wax na jeex na mooy aaliu na la bokk même nekk même lu muy tekki ak lii waaw loolu mooy mbir mi kon wallahu ta'ala alam léegi nag iblis nag ne xaala mu ne Iblis nag lan la tontu mu ne ana man mii boo gisee boroom bi man sujootuma xayrun minhu maa gën aadama nii ah kii ngay dóora bind nii maa ko gën léegi fan la teg maa ko gën gi xalaqta nii ndax nan dang naa bind min naarin ci safara wa xalaqtahu nga daal di koy bind moom min tiinin ci ban kon ñu yem noonu ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala la amaana mooy nekk suñu jotaay bu mujj ci saar bii di suuratu Saad di suuratu Seydina Daawud alayhi